alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy indil beneen hadis di hadis numéro sept cent quatre-vingt-quatre mu ne waan jabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala yawma fathi makkata wa alayhi imamatun sawda rawahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafizu nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu pariñee pare seetlul ba léegi tarjama bi ni mu tudd bunt bi lay topp baabu si baabu sawb al abyad sopp guñ sopp sol lu weex mu indi woon ci ñaari xadiis wa jawaazil ahmar yi possibilité sol loo xam ne dafa xonq mu indi ci ñaari xadiis wajawa wal axdari ak loo xam ne dafa nëtëx xam nga laa nëtëx ah, xam nga luy nëtëx <laughs> xamoo luy nëtëx nëtëx mooy loo xam ne dafa wert ah léegi nag wal asfari wal aswad surtout wal aswad nag mu ñëw nag ci wàllu sol lu ñuul mu ne hadith numéro 784 wa an Jaabir mu ne xadis bii mu ngi koy jële ci saydina jabir ibni abdillah ibni amr ibn haram radiyallahu anhuma anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala dugg na yawma fathi makka bi nga xamante ne nii ci la ubbee makka ah ci la ubbee makka wa alayhi te ci kawam ba mu duggee di dugg makka ba muy ubbi makka imaamatun mu ngi woon ca kawaw imaamatun ab kaala boo xam ne sawda u boo xam ne bu ñuul la woon mu ne rawahu muslim hadis bi al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaj rahimahullahu taala daal dina koy solo laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad daal di woon na koy solo lu ci jiitu waaye naka noonu al imaam abu daawud solo na ko al imaamu tirmidi al imaamu nasaa'i ak al imaamu ibnu maaja waa sunanul arba'a ñoom ñëpp ko indi ak imaam mus imaam al buxaari moo ko indi woon al imaamu muslim wa abul husayni mu ngi ko indi ci kitaabul hajj baabu jawaazi duxuuli makkata bi ghayri ihraam <laughs> mu ne baabu ci aj gi possibilité dugg màkkata armaaloo waaw loolu masala amaana dinañ ci ñëw ci lu gàtt mu ne haddathana bon moom nag dafa dajale hadis yi daf ko indi dajale leen eng moom al imaamu al Bukhari ci benn version indi waat beneen mu ne haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Qutaybah ibn Sa'id as-Saqafi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya at-Tamimi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammar at-Tamimi al-Hanzali eh, mawlaahum di Rayhaanatu Naysaabuur an-Naysaabuuri al-Haafiz rahmatullahi alayhi wa Qutaybatu ibn Sa'id ak Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa qaala Yahya mu ne sama sëriñ bi njëkk bi moom nii la ko waxe dane axbarana xabaare nañu wa qaala Qutayba kanta Qutayba moom beneen sëriñ bi li mu wax dane haddathana Muawiya ibn Ammar ad-Duhni moom nii la ko waxe nettali nañu Muawiya ibnu Ammar ad-Duhni di Muawiya ibn Ammar ibn abi Muawiya ad-Duhni al-Bajaliyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala nabi Zubayr moo ko jële ci Abu Zubayr ibn Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi wal-Asadi mawlaahum Abu Zubayr la siiwe woon an Jaabir ibn Abdillah al-Ansaari mu jëla ko Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haraam ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansaari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nekkoon taalibi Yonent bi alayhi salaam ak baayam anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah daxala Makkata dugg na Makka wa qaala nee na moom nii la ko waxe mooy Yahya mu ne Kanta Qutayba dañu daxala yawma fathi Makkata moom la imaamu Nawawi indi ne dugg na bés bi nga xam ne la ñu ubbee Makka eh, muy ci huitième année bi ginnaaw gàddaayam bi muy juróom-ñetteelu at ci la yonent bay saa saam dem daal di ubbi Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ba léegi julli ñi di fa aj sinon avant umra rek te tey difficile gisoon nañu wax umratul Hudaybiya ci juróom-benneelu at mi ci gàddaayam bi yonent bay saa saam ba mu ñëwee waa Makka lañ ne ko doo fi dugg ah aywa da ngay dellu laa waa Makka di Abu Sufyaan ak mbokkam ñu ne ko doo fi dugg voilà naka noonu ne ko nag at bii di ñëw ngay ñëwaat te bu boobaa ñoo lay définiral ni nga fiy ñëwee waaw ah, gis nga moom ñëwee ah, mu ñëw def euh, wala umratul qadiya léegi ba nga xam ne ci la ñëw umra noonu nga gis mais ci bi nga xam ne huitième année bi ci la fatxu Makka am ñu ubbi Makka nag nga xam ne mushrikuuna yi ñu jële leen nekkatul seen loxo yonent bi sallallahu alayhi daal di yor Makka bàyyi fa gouverneur am ba muy génn loolu nga xam ne léegi ñuy nodd ci Kaaba gi lu masul woon am <laughs> bésu fatxu Makka bañ ko ubbee ca la Seyna Bilal yéeg ci kaw daal di nodd première fois ñu nodd fa waaw ba instant bii nii ba tay bii laa wax sa waay allahu akbar o oh, xawala damaa foog ne du ñu wuñ ci xéewal yi ñu borom bi defal quoi dem gi ñuy dem Makka ka bu ko bëgg am sa visa am sa nangam dem umra heure bu la neex boo ko manee boo amee mooy yeeg nangam mu yomb lool Seydina Hamza ne masula masulu koo def <laughs> biñ demee Medina masula ñëwaat Makka di umra jamais te du lu bëgg du nekkul bëgg ko woon de non waa Quraysh ñoo leen ko tere woon ay noon seeni noon yu bon lañu woon <laughs> waaw waaw bari na saxaaba yoo xam ne loolu lépp ñun lii ñuy def nii yëpp amuñu ko woon ah ñun nag boroom bi yombal ñu ko moo tax buñ fa demee waay waay fala fala fala fas fala rafasa wala fusuuqa waay wala jidaala waay fil hajji waaye umra ngi ci suufam waaw <laughs> bul nekk foofu di wax waxu yu génn gaan ci wàllu sëy bu fa nekk di xëccoo jidaal waaw nekk ci ab weranteeg defal nii maa war a taxaw fii puusal nee voilà soril waa xajarul aswad maa fi war a maa ko war a laal waaye yow ku céelante yi yooyu yëpp waru ci am teggin la ñu ngi ci kitaabu al libaas ne adabul libaas tegginu col waaw kon nag loolu dafa am solo quoi bi koy nent bay saa saa ubbee quatorze mu euh, li treize muharram dañu nekk mille quatre cent quarante six ba léegi nii depuis boobu ñu ubbi ko samedi 20 juillet ba léegi nii laa wax muharram 1446 le 13 ñu ngi koy kii boobu la borom bi ubbi moo tax fatha la ko tudd inna fatahna laka fathan mubina mais loolu Hudaybiya la doon wax <laughs> kon loolu lu am am solo la loolu lu am am solo la kon nag yawma fathi makkata mu ne daxala yawma fathi makkata bis ba ñu ubbee makka wa alayhi te mu ngi woon ca kaw moom yonente may saa saam imamatun sawda bi ghayri ihram li nga xam ne mooy ab kaala boo xamante ne pluriel bi mooy amaim benn mooy imamatun sawda boo xam dafa ñuul bi ghayri ihram te armaalu woon voilà noonu la yonente may saa saam dugge Makka kon nii la ko al imaamu <coughs> euh, kii indee kanta euh, terme yi mu indi nii mooy bi mu ci teg xadiis bi mu ci teg na haddathana beneen version bi même bi la mais beneen ñu ngi ko solo imam Muslim haddathana Ali ibn Hakim euh, al-Awdi mu ne nett suñu sëriñ de Ali ibn Hakim euh, ibn Zibyan al-Awdi Abul Hasan al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarana Sharik mu ne ki ne tamit Sharik ibn Abdillah ibn Abi Sharik alxaaris alqaadi kuufi naxaayu juge bi bari woon lu mu doon juum an Ammaar ibn Duh an Ammaar ibn Duhni gis nga an Abi Zubayr an Jaabir radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala yawma fathi Makkata wa alayhi imaamatun sawdaa kon lii nii hadis bi lan la ñuy wan que ne kon euh, sol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de sol na kaala goo xam dafa ñuul. kon te lool ci habillement yi la bokk ci col ko yi la bokk kon sol lu ñuul nekkul loo xamante ne kon lu baaxul waaw yonent way saasaam def na ko waaw day nag baaxam yonent way saasaam def ko rien ndax gis na yii nii wa saxxara lakum <coughs> ma fi samaawaati ma fi al-ard jami'an minhu mooy dugg li borom bi ne woon man maa leen tàggatal lépp mbooleem li nekk ci asamaan yi moom moo leen ko tàggatal ah moom borom bi tabaaraka wa ta'ala mbooleem seen mu tukkee ci moom ñëw ci mu nekk loo xamante ne eh, da leen koo defal mu nekk xéewal goo xam ne moom la leen defal loolu day dugal kene yi yépp dagan na façon col ko yépp lu ñëwul nag xaraam na rek mooy loolu du jigéen la dañuy dugg waaye yii nag da lay li nga xam ne comme ca ndab ya lañ waxoon yam limoon kene nag yonent lay sa sam sol na lii sol na lii mu dina tee yokku ak daganta boo ko defee ngir roy ko ci moom bu nekk loo xamante ne nii sunna lay doon te aji def ko voilà kon nag mu ngi noonu moo tax yonente fii nag muy ñuy indil beneen façon couleur vestimentaire boo xam ne yonente may saasaam sol na ko muy def na ko muy col boo xam ne bu ñuul la te boobu mooy dafa soloon kaala goo xam ne gu ñuul la bi nga xam ne ci lay dugg makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman te armaalul wax kon loolu mooy lëkkaale bi buntu bi mooy kon kaala gu ñuul loolu sunna la waaye ni mu nekk kaala nekkawul ne ah non kaala la wax yére bi ñu la kon nag yére bi ci la waaw mooy yére ci la mooy nit ki man naa sol li nga xamante ne mooy yére boo xam ne bu ñuul la te loolu mooy yonent bi alayhi salaam euh, bésu Makka bi muy dugg lii la solal kon loolu lu amaam solo waaw waaw allahu akbar léegi mu ne bi gayri ihram ci riwaayu bële mooy armaalu loolu da xam ne en fait boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wute ci lool est nit mën naa dugg euh, Makka saamu armaal wax ju njëkk ji mooy bon loolu euh, lu bari ci boroom xam-xam yi te mooy wax ji gën a siiw gi gën a dëgër euh, ci Shafi'i yi comme li al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wax lu muy sharah hadis bi mu ne lii nii daxala makkata bi ghayri ihram hada dalilun liman yaqulu bi jawaazi duxuli makkata bi ghayri ihram liman lam yurid nusuka waaw sawa'an kaana duxuluhu li haaja li haajatin takarrara kal huttab wal hush wal hushash was siqa ah, was sayyad wa gayrihim am lam tatakarrar ka tajiri wazzairi wa gayrihima sawa'an kana aminan aw xaayifan wa hada sahhu alqawlayni lishafi'i wa bihi yufti ashaab <coughs> mu ne en fait ah, lii dalil la que ne yonente way sa sam dugg na Makka te armalul sorul yére armal te armalul tamit loolu day wane ne mu ne lii dalil la tegtal la ci ñi nga xam ne dañoo wax parce que ki armal du teg ci boppam dara voilà alors que kii dane bi muy dugg Makka Seydina Jaabir ci kaw boppam mu ngi ci tegoon kaala gu ñuul kon loolu day wane ne kon armaalul parce que ku armaal boppam bu ci teg dara <laughs> voilà <laughs> voilà kon nag mu ngi noonee mooy ku góor bien sûr jigéen day day muuru kay way <laughs> way yow fay loo yaakaar léegi yaa ñu ne jigéen yi ay dindi leen seen muuraay yi parce que day darmal déedéet non góor la ñuy wax mu ne lii dalil la ci ki xamante ne nii ñi nga xam ne dañu ne dugg màkka saa nga armal mën naa nekk bu dee ne yow mooy def aj yóbbuwula fa wala def umra taxula faa jóg kooku moom laan li man lam yurid nusukan waaw kooku moo xam nag duggam bi aajoo yoo xam ne dafa répété wu waaw day baamtu comme ñi nga xam ne dañuy uti mat dëkk ci boo xamante ne ñoom bu ñuy ci xaram bi soriwuñu xaram bi soo ko ah, ah, ah, ak ñi nga xam dañuy ut ut ay ay yenn yoo xam ne dañ ko fay ut ay ñax mais Makka nag yeneen tooy saa saa dana woon kenn du fa nag garabam ah <laughs> waaw naa nga fekk loo xamante ne nii mooy kii nañ ba pare wala lam permettre woon illal izxir ba sëy naa al abbas ne ah yeneen tooy saa saa ba mu def izxir waaye mu ne waaw allal izxir xanaa yu mel noonu voilà. mooy genn garab la woon gu neex goo xam ne dañ ko doon def bu ñu doon ñu génnoon àddina ci ñoom par exemple ñiy ut yu mel noonu ak yi nga xam ne c'est permis Euh, am ñi nga xam ne euh, euh, ay kat lañ di dem ak ñëw mooy rëbb gi fan lañ koy defee ci biir xaram bi mukk dagg garab yi tamit nga foog ne ci biir xaram bi non mooy koo xam ne Makka la dëkk di ko jóge wala ci xaramul makki mooy xaram bi parce que bu biir Makka kese xaram bi yaatu la moom day génn di dem di di rëbb ci biti di wuti matt ci biti voilà loolu la. te tamit di util ñax ci biti mais pas di di rëbb ci biir euh, xaram bi wala di dagg garab bi ndax yonent may sa sam boo ko waxoon te gisoon nañ Abu Shurayh ni nga xam ne noonu la ko leerala woon euh, ki nga xamante ne mooy euh, <laughs> al ashdaq sawaay ne ko man sama ñaari nopp yi ñoo dégg sama ñaari gët yi xool yonent may sa sam sama xool bi takk bis ba mu koy wax ne màkk fii dañoo xaraamal ki yëpp di ko wax yooyu kenn du fi dagg garabam kenn du même ndig yi sax kenn du ko dagg waaw kon ñii ñim lay wax ñu am biir màkk la ñuy jóge génn di rëbb ci biti bi ci xaram bi quoi di uti mat di taxani di def loolu di ñëwaat est dañ naan leen ah ah yéen a duggaat ci xaram bi yéen a ngi duggaat Makka ay woo armal leen mu ne ñooñu moom jaru ko waaw <laughs> moo xam loolu la que ne ñoom seenu dikk dafa répétitif comme nii ñoo xam ne dañuy saa bu ñu xëyee dem ñëwaat seen métier la wala di utim ndox ci boo xam ne ci biti Makka la di ñëwaat di dugg ko génn ak ñu mel noonu wala moo xam sax daa répétitiful ab ab taajir la ab la nga xam ne moom boo une cinq fois lay ñëw ci at mi jënd ay euh, marchandise am demaat kooku est ce naan ko léegi yow boo fi dugg foog nga armal mu ne ñoo loolu ñii waxu ñii mooy jaru ko ak ki nga xam ne day ñëw rek am ñu ko mu fay ziyaare gi ku muy si dem na xaritam te loolu andiwu ko fa wala yu mel noonu mooy euh, umra wala aj moo xam nag waa ji dafa nekk en sécurité wala no mooy jamono yoo xam ne du jamonoy xare du jamonoy xeex dara en sécurité la nekk yor otoom jóge ne voilà euh, Eh, min min ci benn xaritam loolu kooku ñu ne kooku jarul naan ko kay mu ne lii mooy li gën a ci ñaari wax yi ñu jële ci suñu imam ash-Shafi'i te moom la ñuy ubbee que ne loolu dara new ci mën naa nekk mu bi la yajuzu dukhuluha bi ghayri ihram idha kanat hajatuhu la tatakarrar illa an yakuna muqatilan aw khaifan min qital aw khaifan min zalimin aw dhahr wa naqala al-qaadi nahwa haaza an akthari al al al-qaadi Iyaad rahimahullah mu ne lii nag mooy ñaareelu wax bi que ne amul non possible la du dugg Makka saa nga armal borom xam-xam yi dañ ne képp kuy dugg Makka moom foog nga armal waaw bu dee ne aajo la joo xam ne c'est pas répétitif mooy teggil nañ ci nga xam ne aajoom dafa répétitif. moom commerçant la tout le temps day soxla di ñëw Makka di jël ay marché di di demaat di ñëw waaye daanaka moom weer wi dina fi ñëw ay benn ñaar yi ñëw ko demaat yooyu ñu ne kooku garaawul kooku moom bokkul waaye bu dee koo xam ne aajoom répétitiful daa ñëw boo ne xaaral man de Makka am na lu ma fa war a def sama waaj si am na waaj daal war naa ko xaaral mu dem fa noonu c'est pas kooku moom kenn mayu ko kooku foog mu armal waaw waaw in kaanat xaajatu la tatakarrar waaw illa an yakuna suuf tamit mooy kon dañ ci xamee ne bu dee ne c'est répétitif may nañ ko ko garaawul mën naa bañ a armal waaye illa yakuna muqatilan bu dee tamit daa nekk koo xam ne dañuy xarek moom kooku it may nañ ko ko mu bañ a armal aw xaayfan wala ba mu fay dugg mooy daa am xeex yu am fenn mu daw daaw dem làqu ci Makka fan min qital daw ragal ak ak ak ak ray akuk xare aw xaayfan wala mu ragal am min zalimin koo xamante ne ab tooñkat la boo xamante ne nii moom moo koy waajal mu taw dugg fa ñoo ñu ne ñi ñoom garaawul ñii moom man nañ leen a bañ may ñii man nañoo bañ a armal sinon bu dul ñii ku fay dugg dangay ngay armal mu ne lii nag al imam al qadi Iyad ibn Musa al and al al maghribi al maliki radiyallahu anhu eh, eh, moom daal dinay ne lii lu bari ci li ëpp ci borom xam-xam yi lii lañ jàpp waaye insha allahu taala mooy da ngay gis ñaari wax yëpp dëgër nañu waaye amaana wax ju njëkk ji mu gën a dëgër que ne lool bu dee nit ki daa am loo xamante ne aajo la comme ni ko ñooy Shafi'iyya yi di waxe loolu euh, boo xamante ne nii nooy dugg Makka daal ci liñ joyal manuñ ne ku fay dugg rek da war a armal parce que yonent bay saa saa moom gi deuxième wax bi mooy dañoo jàppale xaalu yonent bay saa saa mu ngi nii ñoom leer na leen yow dugg na saamu armal moom leer na Seydina Jaabir wax na ko radiyallahu anhu dafa leer nañ bi muy dugg Makka fatxu Makka armalul loolu moom soo ko boobu comme que ci xare la jëm mooy day ubbi Makka ak yooyu ba pare moo tax ci Mighfar en fait yonent bay saa am na riwaayoo na ne Mighfar la soloon waaw mooy Seydina Jaabir da yonent bay saa ak casque la soloon soo ko boobu mooy bi muy waaja bi muy dugg si ndax boobu wóoragul woon waa Makka dañ doon résister euh, ca la yawmal xandama <laughs> daal di woon amoon il farra Safwaan wa farra Ikrima voilà loolu moo tax yenn xadiis yi ne moom bi muy ñëw daan soloon benn casque boo xam ne moom la yonent bay saab saab soloon après sukk naa amoon imaama ji la tegoon ba pare jël casque bi teg ko ci kaw bi nga xam ne nag affaire yi leer nag affaire yi commencé naa euh, nekk sécurité léegi nag yonent bay saa saam daal di dindi li nga xam ne mooy euh, casque bi dese li nga xam ne mooy imaama gi te loolu hadis bi ci tegu moom la ñuy leeral al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di ñuy indil xadis bi nga xamante ne mooy xadis numéro sept cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an abi Sa'id Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu annahu qaala ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi imamatun sawda'u qad arxaa tarafaha bayna katifayhi rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala mu ne wa fi riwaayatin lahu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam xataba nnaasa wa alayhi imaamatun sawdaa kon al imaamu alxaafidu nnawawi rahimahullah hadis bi di 785 mu naan abi Saïd mu ngi jële ci koo xam ne. saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon Abu Sa'id Amr ibn Hurays di Amr di doomu Hurays radiyallahu anhu annahu qaala nee na ka annii mu ngi mel ni man de anzuru maa ngi xool jëme ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi te newoon na ci kawam lam soloon imaamatun sawda li nga xam ne mooy ab euh, kaala goo xam ne gu ñuul la qad arxa daal dinay sànni yoor tarafaha wetu euh, kaala ya bayna katafay katifa katifayhi diggante ñaari mooy ci diggante ñaari mbaggam yi mooy ci kaw mbaggam yi mu ne rawaahu soloona xadiis bi muslimun al imaamu muslim mu ne wa fii riwaayatin la am na ci neneen noo xam ne imaamu muslim rahimahullahu taala noonee la ko solo mu ne e, anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xataba an-naasa dafa xutbaal nit ñi sermon nit taala alayhi salaatu wa wa alayhi te ne woon na ci kawam imamatun sawda li nga xam ne mooy eh, ak kaala goo xam ne bu ñuul la woon kon loolu lu ama am solo la kon ginnaaw lii <laughs> hein lii lu ama am solo la léegi kon hadith bii kon ginnaaw hadith bii kon premier laaj mooy est-ce que imaamu muslim kese ko solo ñu ne déedéet al imaamu ahmad al imaamu ahmad daal dina koy solo waaye nako noon al imaamu Abu Daawud ak al imaam an-Nasaa'i ak al al jamii Muslim mu ngi ko indi ba léegi ci buntu biñ gisoon ci jotaay bi ci bu hadis bi ñu génn kitaabul hajj baabu jawaazi duxuuli makkata bi ghayri ihraam mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu ah, Abu Bakr ibn Abi Shayba wal Hasan al-Hulwani <laughs> ah mbiri <laughs> gi sax <laughs> mu ne nettal nañ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Kufi rahimahullah ta'ala mu siiwee ci ibn Abi Shayba wal Hasan al-Hulwani di al-Hasan ibn Ali sëriñ la lool ak ñoom imam Abu Dawud ak ñoom al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali al-Hulwani al-Makki al-Khallal rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhima mu ne qaala ñoom ñaar nee nañ haddathana Abu Usama ñu ne ki leen nettali mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Musawir al-Warraq mu jëlee ci Musawir al-Warraq al-Kufi ash-Sha'ir rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani nettali na mu ne wa fi riwayatin al-Hulwani bi nga xam ne nag al-Hasan ibn Ali moom ci ni mu ko solowee kon bii mooy bu Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba kanta ci riwaaya al-Hulwani li al-Hasan ibn Ali al-Hulwani rahimahullah qaala foofu dana sami'tu dégg naa Ja'far ibn Amr ibn Hurayth al Musaawir Musaawir al-Warraaq waxul foofu haddathanii dana dégg naa Ja'far ibn Amr ibn Hurayth di Ja'far ibn Amr ibn Hurayth al-Qurashi Abu Awn al-Makhzumi al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an abi an abihi mu jëla ko ci baayam Amr ibn Amr ibn Hurayth ibn Amr ibn Uthman ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum al-Qurashi bokkoon ci waa Banu Makhzum waaye Kufi la woon Abu Sa'id radiyallahu anhu sahaaba la woon bokkoon ci saxaaba yu tuut tànk yi sa moo tax ak boroom taqribu tahdib mu ne saxaabiyun saxiir saxaaba la boo xam ne bu suufe woon ay at la annahu qaala mu ne ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alal minbari voilà mu ne mu ngi mel ni maa ngi xool jëme ci yonente bi alayhi salaam mu nekk ci kaw minbar bi wa alayhi te ci kawam imamatun sawda mu ngi soloon benn kaala boo xam ne bu ñuul la qad arxa tarafayha voilà fii tarafayha waxul tarafaha te mu ngi sànni yoor ñaari catu kaala gim sol ah, bayna katifayhi ci diggante ñaari mbaggam ni walam yaqul Abu Bakr ala al minbar mu ne Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba moom foofu andiwul ci riwaayam waxul ci minbar bi kon yeneen tubaab yi sànni dañoo voilà nekk ci kaw minbar bi daal di sol li nga xamante ne mooy kaala gu ñuul goo xamante ne jël na ñaari côté yi daal di koy ñaari cat yi sànni ko bi kaalawoo ci diggante mbagg yi. kon nag mu ngi noonee léegi mu ne wa fii riwaayatin anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam xataba an-naasa boobu moom la njëkk indi avant muy indi bii boobu dane haddathana moom imam Muslim beeg léegi ci bu ci même kitaabul hajj baabu jawaazi duxuuli makkata bi ghayri ihraam mu ne haddathana Yahya ibn Yahya wa Ishaaq ibn Ibrahim bii itam ci ñaari sëriñum la ko jële muy Yahya ibn Yahya mi ñu gisoon ci jotaay ci euh, euh, hadith bi ñu génn ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimiyu Abu Zakariya al-Minqariyu mawlaahum al-Haafidu rahimahullahu ta'aala wa Ishaaq ibn Ibrahim di Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar si woon Abu Yaqub di Ishaaq ibn Rahawayh an-Naysaabuuri rahimahullahu ta'aala qaala ñoom ñaari ñu ne akhbaranaa Wakii' ki ñu nettali mooy Wakii' di Wakii' ibn al-Jarraah ibn Malik ibn Adiy Ah, Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-Awar rahmatullah ala al-jami' an Musawir al-Warraq an Musawir al-Warraq gis nañ ko sànq Ja'far ibn Amr ibn Hurayth gis nañ ko sànq an abiy mu jëlee ko ci baayam di Amr ibn Hurayth al-Makhzumi radiyallahu anhu al-Kufi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khataba an-nasa wa alayhi imamatun sawda kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de daal dinay xutbal nit ñi te ca kawam mooy li moo xam ne moom la soloon mooy euh, li nga xamante ne mooy kaala goo xam ne gu ñuul la moo tax al imaamu Nawawi léegi nag hadis baa ginaa ginnaaw bi ñu fee riij bi lëkkaale mag bunt bi leer na moo tax ci al minhaj sar sharh sahih muslim ibn al-hajjaj mu ne fiihi jawaazu lubsi al-aswad fi al-xutba mu ne hadith bii ne yonente bi alayhi salaatu salaam de daa euh, euh, euh, sahaaba bi ne da ko gis muy xutba nekk ci kaw minbar bi ba pare sol li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy kaala goo xam ne gu ñuul la daal di sànni ñaari côté yi loolu sunna la bu ñi nga xam ne dañuy kaala wu ñu kaala woo noonu yonente bi alayhi salaam am na yoo xamante ne waxuñ ne dañ koo sànni mais loolu day wane ne ñàkk koo tudd googu tekkiwul ne kon loolu amu ci woon comme li imam Ibnul Qayyim rahimahullah ne euh, voilà kon hadis bii ba daam hadis bu ne mooy bi bu hadis bay ñu gisoon bii passé <laughs> waala imamatun sawra bu sëy naa Jaabir bi radiyallahu anhu biñ génn ne sànq kene moom yonent bi saa salaam keroog bi muy dugg Makka imaama Sawda imaamu Ibn al-Qayyim rahimahullah ne fii tuddul ne dafa sànni ñaari côté yi ci ci mag yi kon diggante mag yi kon loolu mooy wane ne voilà euh, léeg-léeg loolu nag al-Mubarakfuri rahimahullah ne mais ñu ñàkk koo tudd est-ce que ça amu ci woon <laughs> defu ko woon te daa tudd rek. xam nga ki ñëw rek tudd nekk daa yoroon kaala gu noir bokkul ak ki nga xam ne daa gën a dugg ci détail ne yoo xamante ni kaala yoo xam ne nag dafa sànni woon ñaari côté yi eh, ñaari wet yi ci ñaari diggante ñaari mag yi kon mu ngi noonu al imaamu Nawawi ci al minhaj kon mu ne fii ci jawaazu libaasu siyaabul aswad lii day wane possibilité sol yére boo xam ne bu ñuul la waaw mu ne ci riwaayu beneen bi mooy biñ nekk nii. xataba annaas wa alayhi imamatun sawda fii jawaazu lubsul aswadi fi l xutba libaasul aswad mooy dañ ciy jànge ne sol lu ñuul ci booy xutba loolu it loo mën a nekk la wa in kaana al abyadu afdal minhu même bu dee ne lu weex moo gën ndax yonent way saa saa waxoon nañ la buntu bi moo tax mu ne baabu istihbaabi sawbil abyad mu tudde foofu moom la tudde ne lañ sopp parce que yonent way saa saa non seulement moom la pool lu muy sol mais ba pare digle ne sol leen ci lu weex te seen néew yi dee leen leen li nga xam ne mooy càngaay goo xam ne lu weex la kon loolu même bu dee bee moo gën waaye lii mën naa nekk kon nag mu ngi noonee loolee lu ama am solo la kon nag hadis bii dañuy wan ne lii lubsul amamati sawda fi hada al hadith bayanan lil jawaz comme li ko al imam an-Nawawi waxe ne même bu dee weex a gën yonent bay saa saam def lii ngir wan ne loolu it lu mën a nekk la nga xam ne mooy kaala gu ñuul yonent bay saa saam dafa nekkoon li nga xam ne dafa doon def kon lii kon dugal nañu <coughs> jawazil aswadi possibilité sol lu ñuul kon dugg na léegi nag ah, kon xadis baa ngoog gis ne kon mooy bokk na ci li nga xam ne teggi ni ñu gis mooy xutbakat bi fekk daa am loo xam ne moom la teg ci boppam mooy kaalawu ci loolu waxoon nañ la keroog bi nga xam ne nag ci lay dugg Makka ah, moom am na ci riwaay yoo xam ne comme Seydina Anas radiyallahu anhu min far bi voilà boobu Seydina Anas radiyallahu anhu moo ko nettali ne mu nekkee saxiixay ni ne anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam daxala Makkata amal fath wa ala ra'sihi mighfar falamma naza'ahu ja'ahu rajulun après wax ibn xatal mu kàccoore ma muta'alliqun bi astaaril kaaba mu ne tuluwa mu ne yonent bay saa saa keroog muy dugg Makka ñuy ubbi Makkatal Mukarrama zaada Allahu tashrifa wa taksiya benn casque la soloon boo xam ne moom la defoon mais wax nañ la loolu lan nga mooy daa soloon li nga xam ne mooy kaala ba pare tekki ci casque bi comme que wóoruloon waa Makka dañ doon résister te yawmal xandama niñ la ko waxe woon te Seydina Xaalid ibn Walid daal di leen mate eh, ñoom ñoroon doon kii ñoom Safwaan iz farra Safwaan wa farra Ikrima wa Abu Yaziid qaa'imun kal mu'tama <laughs> waaw <laughs> ngay dégg ci seen bopp yi jaas yi di dal dal kal juma waaw <laughs> waaw gaa yi di dal kay mooy waaju neex dana woon soxna si rek man maa ngi dem di toogal yow xaar jullit ñii dinaa li indil prisonnier waaw jékki ba mu demee ñu jékki rek mu daw daw naan naan soxna si tëjal tëjal bunt bi tëjal bunt bi rek daw ne suux ci biir kër gi maa ngi ko waaw bu dee waxi tey waa nijaay ana sa moo waxoon mu ne ko waaye yow baal li ngay wax tey kilifa ñu ma gën a doon kilifa daal dinañuy fàq daw ndax Safwaan daw na mi nga xam Safwaan ibn Umayya sangu dëkk bi moom Abu Sufyaan la ak Ikrimah ibn Abi Jahl ñoom ñëpp dañoo naan kaani sa way ñoom ñëpp a daw boobaa kon doon woon woon wax dara voilà bés boobu yonent bay saa saam comme que waa Makka da ñenn ñi dañ doon dañuy résister kenn du fi waa yow bàyyi dëkk bi noonu yonent saa saam di ko jël ci kii non dañuy xaree yonent saa saam tamit ngir jëli matuwaayam nga xam ne al axzu bil asbab mu soloon casque bi muy dugg Makka bi nga xam ne rek affaire yi kii na ba mu ngi leen di xutbaal ak yooyu après mu dindi casque bi dese li nga xam ne mooy kaala gu ñuul gi nga xam ne dafa sànni ci wet yi mu nekk li nga xam ne xat arxa moom sànni na li nga xamante ne mooy wet yi bay nakati fay yi diggante mbaggam yi kon lii lëkkaale ma buntu ak li nga xam ne moom lañ soxla woon ak al imam yi ndax fi mooy possibilité sol lu ñuul nga kaala la waaye ala kon nag li ci des mooy loolu it mën naa nekk lu ñuul wallahu taala alam ci jataay bii di ñëw euh, ñu daldi Euh, lii dañ ciy gis ne xadis du rek yoneen saa salaam nee na loolu yàgg nañ la ko wax description buñ la nee lan mooy xadis doone xadis mooy lu yoneen saa lu yoneen saa salaam wax lu mu def waaye ak description wasful xuluqi aw xalqi waaw description physique ak description loo xam ne jikkoom comme lu mel noonu voilà moo gënoon a tabe ci nit ñi wala comme ni ñu waxoon bi imam ah, kii waxoon Seydina al-Bara kaana Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam marbu'an waaw ah, yeneen saa sam daane woon ko diggu doomu njoolul woon torop waaye tamit gàttul woon voilà te njoolul woon daa yemoon loolu description la euh, li nga xam ne lu am am solo la loolu xadiis la bokk da kii saxaaba bi da ne man gis naa mu ngi mel ni di dundaat mbir mi waaw ka anni anzuru ila rasulillah mu ngi mel ni maa ngi dundaat bi xoolaat yoneen saa salaam nii ma leen koy nettalee quoi li muy dugg màkk keroog. maa ngi ko gis. wa lay imamatun sawda waaw fokk foofu da doon xutbaal nit ñi foofee waaw Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne yoneen saa salaam dafa dugg màkka yor imama sawda loolu it dañ ciy jànge ginnaaw loolu lépp que taalibe bi war na di seetlu sëriñ bi ay ahwaalam waaye waxoon naa la sëriñ boobu du nekk sëriñu n'importe qui bu dee sëriñ la boo xam ne moom sunna yonent saa saam da koy euh, amu ci rigueur waaw te tamit euh, dina ko jàngale nii waaye du du ko jëfe kooku mënuñu di traduire ay jëfam muy nekk loo xam ne dañuy jàpp ne lii mën nañ ko cee roy wala di ko nettali fenn waxoon naa la ko ka xam ne nit ñi lañoo ñëw di ko siyaar ñu jox ko attaay ji mu koy naani càmmoñ xam nga ne kooku moom euh, jarul a nettali waaw di jàpp ne loolu mu def lu baax la fan la baaxe yeneen saa salaam ne bu leen naane càmmoñ ndax fa inna shaytaana bu leen lekk te bu leen naane càmmoñ ndax shaytaane mooy ki nga xam ne mooy lekk di naane càmmoñ kon nag affaire bi mu ngi noonu loolu dafa xaram voilà kon mooy foo mu nekk koo xamante ne daa teg tànkam ci dëggu tànk yeneen may saa salaam kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ naan Serigne diw de keroog sax bi mu kii nga xam ne daanaka moom lépp lu mu def boo ko seetee gis ne am na sunna bu mu tegu voilà moo jar ne ah waaw yow même boo xamul sax di nga ne ku mel noonu. ah man de affaire bi xamuma daa mais nag Serigne diw gis naa ko keroog bi def lu jiijee lii la def nga xam ne kooku da ngeen a bil ak tamit tam topp lu ngeen topp seetlu ay mbiram tout le lépp lu mu def de am ay dalil yu mu koy teg ci alxuraan ak sunna kooku mën ngaa fiyewu ci moom lu mel noonu te lool ma du tere euh, vérifier waaye kooku mel noonu la ñuy wax mais koo xamante ni moom euh, bon euh, moom bu doxalee sunna daa mel du koy dikkale mooy sëriñu jàngalekat la rek waaw mais daanaka moom jikkowul li ñu xam ne moom lay jàngale loolu it bon ku mel noonu euh, seetlu gi moom mm, waaw seetlu waaye pas pour traduire que ne moom lépp lu mu def ñu seetlu ko noonu la kon loolu lu ama am solo la te tamit dañ ciy gis euh, li nga xam ne mooy sunniyatu al amaama mooy euh, ndax inna al amaima min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunanan lin naasi tuttaba'u la sayna Hasan waxoon ne gis nga kaala yi mooy ña nga xam ne mooy kaala yi nga xam ne waa fiir waa Quraysh ak seen mbokk yi ci waa Ansaar yonent bi saa salaatu salaam mi nga xam ne moom la ñuy roy moo ñu ñoom ñu roy ko ci moom jàngal nit ñi sunanan ay sunna yoo xam ne naa naase ngir nit ñi tuttabaxu moom la ñuy topp mooy ay doxalin ay tëralin waaw ñoom ñooy royukaay yi waaw moo tax mu daal di woon kaala Seydina Abdurrahman ibn Awf moom yonent bi alayhi salaatu ne ko hakaza fa tamma ibn Awf ne ko comme nii yow ibn Awf del waaw mu nekk loo xam ne lu am solo la bee passé gisoon nañ euh, yatu euh, yor li nga xam ne mooy ak ak mooy boo amee quarante ans waaw <laughs> am na nu ko boroom xilaas bi waxe <laughs> waaw jàppatu ba bayti ba dama la ko waxe <laughs> mooy yor ab yat euh, mi wax xawma yab na nan la al arbaina boo amee quarante yor yat daa nekk loo xam ne di doxantoog moom loolu daa nekk loo xam ne sunnaay yonent way saasaam te boo seetloo ñoom Seydina Muusa alayhi salaam saxaa euh, yonent yi dañ ko doon yor moo tax keroog bi muy yor di kii euh, suñu borom dana ko sànnil sa yat bi nga yor wa nga yor ci sa loxo bi yaa Muusa mu ne ko in <laughs> lii de sama yat wi la atawakkau alayhi alayha wa axushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra kon loolu lépp dafa nekk loo xam ne lu am am solo la ci sunna yi la bokk ahya allahu man ahyaaha yal na borom bi daal di waaw dundal képp koo xam ne dundal na ko quoi waaw loolu moom ama am solo waaw ay sunna la de sunna yaa ngi nii laa loolu lu am am solo la wallahu taala kon ci kaw nii kon yére bu ñuul jeex na yére bu ñuul jeex na léegi nag euh, sauf que yére bu jaune yére bu jaune léegi nga ne maanaam euh, dañ laan la boobu même bu ñuul bi pareegu ci mais après entre bu ñuul bi da ciy dugal leneen loo xam ne col ko yi ñuy wax ak ngëneelu sol lu weex xam nga waxoon na la fële wa kaffinu fiya mawtaakum te dee leen ci euh, euh, euh, kafan di sàng di muur seen ñi wafaatu bu ngeen leen di sàng nag leen leen di sàng ci lu weex mais nag hadis bii di ñëw nag mu ñuy indi loo xam ne yonent bay saa saam ci boppam li ko yàlla tànnal non seulement da koo digle doon ko sol mais nit ñi tamit c'est sûr que kon nit ñi buñ génnoon àddina doon nañ bàyyi xel loolu waaye moom ci boppam bi mu génnee àddina wa alayhi salaam ana ci lan lañ ko sànge ci lan lañ ko en utale li nga xam ne mooy càngaay ensevelir ko linceul